ci jotaay ri ñaari jotaay yi ñu génn ñu ngi woon ci juróom benneelu laaya bi ci suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhal ladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiibuu qawman bijahaala am tusiibu qawman bi jahaalatin fa tusbixuu calaa maa facaltum naadimiin mu ayyuha alladiina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm dëggal yéen jaakum dem dikkal na leen faasiqun ab génn topp ki nga xam ne ab kàccoor la bi na inti ab xabaar fa na ngeen leerlu xabaar boobale an tusiibu qawman bi jahaala mooy li allah tusibu ngir ngeen bañ a dal xawman ay nit bi jahaalatin teg ko ci ak réer ndax ñàkkat ñàkkat saytu xabaar yañ leen jox fa tusbihu bu ngeen ñëwee nag ba xam ne li ngeen sukkandiku woon ba dal ci ay nit ndekete yoo demewul woon noonu ngeen mujjee nag ala ma fa'altum ci la ngeen jëfoon naa di mii na nekk ñoo xam ne ñu koy rëccu ngeen doon gisoon nañu ci ñaari jataay yee weesu ak surtout bii weesu li nga xamante ne nii moom la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax ne ci moom alwalid la wàccoon ibnu Uqba ibn abi Mu'ayt ak li nga xam ne moom la ko mel al imaam alqaadi abu bakr ibn al arabi almalikiyu l andalusiyu rahmatullahi alayhi daal di woon wax bale yoo yëpp d'un revers de main daal di bale daal di dindi lépp ne lii nii dara ci demewul noonu waxoon nañ la nag moom fan la teg ay waxam ak tamit li nga xam ne moo koy wane ca nettali ba mu doon ba mu doon sukkandiku ne gone la woon waaye loolu it waxoon nañ la loolu noonu dëgërul woon ba ñuy ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci jotaay bii génn waxoon nañ ne bokk na lii gën a dëgëral sax ke ne moom gone la woon en tout cas nettali bee moom càllale maa yooyu yëpp doxul ndax wérul waaye li ko doon wane ne gone la ke ne al imaam al xaafid ibn abdilbar al andalusi bi mu ndax moom dafa bind benn téere boo xam ne ci tarjama di bind li nga xam ne di def biographie mooy di nettali dund saxaaba yi boo xam ne al isti'ab la ko tudde moom alimaam imam al hafiz ibn abdil bar foofu waxoon nañ la ne moom li koy bokk na liy wane ne lii dëgëral wax wal imam al qaadi ibn abd al qaadi abu bakr ibn al arabi mooy mu ngi ko def ci tarjamaay gone yi loolu noonu du moom du al imam al hafiz waaye ki def loolu boole ko ci sahaaba yu ndaw yi kooku mooy al imam al hafiz az-zahabi rahmatullahi alayhi ci as-siyar di siyaru a'lamin nubala téere boobu nga xam ne da koo bind di ko defal biographie mooy di wax ci dunduk sahaaba yi radiyallahu anhum wa waaye nag am na ñi nga xamante ne nii ñooy jàppale wax jooju ne ci al Walid la la la la wàccoon mooy al imaam al xaafiz ibn Abdul Barr al andalusi rahmatullah alayhi moom gis na riwaayé boobu nga xam ne moom lañ waxoon ne ci la ku mel ni al imaam al xaafiz al imaam ibn abd al imaam Abu Bakr ibn al Arabi al maliki rahmatullah alayhi doon doon sukkandikoo ko ne bi ñuy ubbi Makka keroog ñoom dañ leen a indi ci gone yi la bokkoon xam nga riwaayé boobu waxoon nañ la riwaayé boobu wérul loolu tamit la al imaam al xaafiz ibn Abdul Barr al andalusi rahmatullah alayhi wax. ne ndax riwaaya boobu noonu wérul léegi nag te lii gëy gën a dëgëral mooy keroog gisoon nañu ñun bi ñuy gis suuratul mumtahana wala mumtahina ndaw soo sële nga xamante ne nii di Ummu Kalsum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt nekkoon sœur ci al-Walid mii nga xam ne rakkam al-Walid mii ndaw soosu rakkam la woon bi nga xam ne ci la jóge woon Makkatal Mukarrama ci trêve Hudaybiya yi ci sulhul Hudaybiya accord ya doxoon diggante yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ak waa Makka ñu ne li koy gën a dëgëral moom bam demee al-Walid ak beneen frère am di Umaara ñoom ñaar ñëpp ibn Uqbat ibn Abi Mu'ayt ñoo dem ne dañuy jëli seen seen seen rakk ju jigéen jii ñëw daw si ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba alquran wàcc ne jigéen ñi bokkuñ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen dara laa leen dul jox léegi am na loolu gisoon nañ ko ñoom nag dañu ne loolu day wane ne kon kii nekkul woon gone ndax koo xam ne booba la jóge woon te juróom benneelu at ma ci la sulhul Hudaybiya daal di woon am léegi nag yéen kooku noonu nga xamante ne nii jóge na Makka ànd ak beneen frère am di jëli seenub sœur kooku moom nekkul woon gone waaye loolu doon nettali boobu lañ naan nettali boobu yu du wérul waaw kay mooy ne nettali boobu wax loolu mooy daal gis nga ci gàttal gis nga al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt bépp nettali boo dégg ñu la koy nettali di di ko lëkkaleeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan moo moom ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo defoon lii wala moo waxoon lii xamal ne nettali boobu noonu wérul kon nag affaire bi loolu la moo tax mbir mi day mujj rek dellu te lañ waxoon bee weesu ne nag dara ñaari côté yëpp daraa ci wérul li leer daal mooy li alquran wax ci ak li nga xam ne setal gi mu setal saxaaba yi radiyallahu anhum te seen sang bi yonent bi alayhi daal di leen setal ne ñoom ñëpp ñu lañu kon nag loolu moom moom mooy li gën a dëgër ci wax yi daal ci gàttal léegi nag kon te inshaa allahu taala fi suñu boroom di wax ne waalamu anna fiikum rasulallah law yutiicukum fi kathirin min al amri laanittum walakin allah xababa ilaykum alimaana wa zayyanahu fi quluubikum wa karraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaa'ika hum alraashiduun mu ne waalamu xam leen ne anna fiikum mu ngi seen biir yéen jullit ñi rasuulallahi ndawul yàlla li mu yónni ci yéen alayhi salaatu wassalaam law yuti'ukum cëy bu leen toppoon fii kathirin min al amri ci lu bari ci mbir yi la anittum kononte kon di ngeen bàkkaar wala la anittum di ngeen sonn de coono gu rëy moo leen di dab ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam ñi yu bari dañ doon xër bëgg koo def ci lu baax waaye nag xëru kese du doy mooy ne mbir yi daa war a tegu ci loo xamante ne nii mooy dangay nekk loo xamante ne mooy xudwa bu mag ji royukaay bu mag bi alayhi salaatu wassalaam fokk sa xër googu ak sa bëgg a def lu baax loolu mu dëppook li nga xam ne moom la jàngale de ndax bu leen toppoon rek ci li ngeen bëgg comme la nga xamante ni exemple lañ fi joxoon ci Seydina Usmaan ibn Mad'un radiyallahu anhu bam ñaanee yonent bi alayhi wassalaam dogoog lépp wéet daal di bàyyi takk soxna dogoog lépp ngir dem daal di dem nekk koo xamante ne day jaamu borom bi tabaaraka wa taala comme ni ko prêtre yi di defee mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ko koy tere comme li Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu waxta xadiis mi mu ngi ci saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tere ki nga xam ne ma maanaam na madona tabattul mooy dogoog lépp nit ñéeg lépp daal di dem ne da ngay jaamu borom bi tabaaraka wa kon loolu ku lu mel noonu mooy bu leen ci toppoon mooy la anittum konoon te kon coono gu rëy dina leen dal walakin allah waaye dëgg-dëgg li am ba des mooy allah borom bi tabaaraka wa taala habbaba ilaykumul iman li mu sopp ci yéen way ngëm yàlla yi mooy ngëm yàlla gu fees dell ta mat sëkk wa zayyanahu fi qulubikum te ngëm yàlla goo gële mu taaral ko moom borom bi tabaaraka wa taala fii quluubikum ci seen ci seen ci seen xol yi wa karraha ilaykumul kufra waaye mu bañ ngir yéen bëggul dara ci yéen jullit ñi mu laal leen al kufra lii nga xamante ne mooy weddi yàlla wal fusuuq ak génn topp ko kàccoor te wal isyaan ak mooy yàlla yii borom bi bëggu ko ci ngëm yàlla de ulaayika gaa yoo yële borom bi bëggal lii te bañal leen la yey safaan yi gaa yoo yële humur raashiduuna dëgg dëgg ñooy ñi nga xamante ni ñoo ñi gindeeku de mu ne fadlan min allahi wa ni'ma mu ne lii de fadlan ngëneel dong la nag min allahi tuggee ca borom bi tabaraka wa taala wa ni'matan wa ni'ma ak xéewalum kese la du ngóoraay kenn wallahu te borom bi alimun waaja xamaakoon bi xakimun ki nga xamante ne ne mooy xereña yatte mu ne wa in taifataani min almuminina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdaahuma ala al-uxraa fa qaatilu allatii tabgii hattaa tafii'a ilaa amri llah fa in faat fa aslixuu baynahuma biladli wa aqsitu inna allaha yuhibbu almuqsitin muy ñëw ci laaya fukk bi ak ñe fukk bi ak li juróom juróom ñeenteelu laaya bi di neuvième verset bi léegi muy wax beneen boo xamante ne bii di ñëw dinañu wax lan moo waraloon laaya bi it wàcc inshaa allahu taala mu ne wa in taifataani min almuminina qatatalu mu ne wa in taifataani bu dee ne dafa am ñaari kuréel minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi iqtatalu dañoo jàppante bay xeexoo ba rayante bar cee mën a am wala ñu nekk daal ñoo xam ne dañoo jàppante nekk ci wuute ba nga xam ne xare am na seen biir wala boog ñàkk déggoo boo xamante ni indi leen ku ne ba ba problème xew seen diggante mu ne fa aslihu baynahuma yéen way ngëm yàlla yi na ngeen jóg daal di yëwénal seen diggante de fa in baxat bu ngeen jógee nag di yëwénal seen diggante mu am benn fa in baxat bu dee dafa beew ihdahuma benn kuréel bi alal uxra ca beneen bi ne ñun daal sama yoon new ci duñu dégg ñun daal fi ñu jàpp fi ñu ŋànk fi la ñuy jàpp kenn manu ñoo changer l'opposition li ñu nekk noonu kii ta bu dee xeex jar na ci ñun ko def mu ne bu lool amee nag fa qaatilul lati tabghi na ngeen ànd yéen ñëpp daal di dal ci ñi nga xamante ne nii mooy kuréel bi beew ci ñaar yooyale hatta tafiya ila amrillah ba ni muy dellu see ñëw ci dogal yàlla ak atteem nag namm-namm biita mooy yëwénal diggante jullit ñi fa in fa at bu delloo nag fa aslihu baynahuma mooy nag na ngeen yëwénal seen diggante ñaari kuréel yoo yële bil adli ci maadu nag wa